wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu ci suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci xajjatu rasulillah alayhi afdalu muy ajug yonent bi sallallahu alayhi ah. ñu gisoon ci turam yu bari yi mu am muy xajjatul wadaa'i xajjatul islaami xajjatul balaa dañ koy waxit xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ak xajjatul kamaali wattamaam ah. kon nag ci lañu woon gisoon nañu ni mu génne madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ni mu génne ak na fa ñëw fa fees fa dell bi mu yëglee ne day mu xamal leen fa yenn ci atte yi amit ku ko fa ci wàllu nan la waa ji ihraam lan lay sol loolu nag góor la jigéen waxoon nañ la du pour jigéen ginnaaw gi aleyhi salaatu wassalaam comme niñ gisoon ci ahadiisu seydina anas ibn maalikir radiyallahu taala anhu wa ardaa mooy ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa la jullee li nga xamante ne nii mooy biir Medina tisbaar julli na tisbaar madinatul munawwara ñeenti rakka waaye gisoon na ñit ci xadiisu mawla mawlaana ibnu abbaas alayhima ridwaanul baari kene moom alayhi salaatu wassalaam keroog laata muy génn tarajjala wa dahana mooy defar na bopp bi diw ko peñe ko defar ko ba pare mu daldi sol isaara hawarida mu daldi sol li nga xam ne mooy làmbaayu kawam ak li nga xamante ne ni mooy làmbaayu suufam ginnaaw gi kon ginnaaw lool gis nañ ne julli na bi mu jullee nag ñeenti rakkay tisbaar ci la laxas moom alayhi salaatu wassalaam ngir dem na ci aj gi wa tawajjaha ilaa ilaa Zil Xulayfa mbooloo mi topp ànd ak moom dar mu daldi dem fi nga xam ne mooy Zul Xulayfati muy Dul Xulayfa eh, bi nga xamante ne nii nag fa fa dem tàkkusaan fa la ko fekk moo tax Seydina Anas ci xadiisa mi ñu waxoon te muttafaqun la mu ne salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil madinati arba'an wa bi Dil Xulayfati rak'atayn bim ñëwee fi nga xam ne mooy Zul Xulayfa mu daal di fay julli ñaari rak'at moom alayhi salaatu wassalaam ndax lan ndax tàkkusaan la woon foofu nag lañ yemoon ci Dul Xulayfa kon yonent bi alayhi gis nañ lu mu a def mooy def fa julli salla salaat al asr bi Dil Xulayfa dafa julli tàkkusaan ñaari ràkka mu wàññi lool gisoon nañu ci lu gaaw li nga xam ne kon ndekete yoo waa ji nga xam ne moo nar a voyage boo xam ne nag dina làmb maqaasal mooy ëpp na masaafatul qasr ëpp na quatre-vingts kilomètres fa fekk mu ngi ci yoon bi di dem moom man lay wàññi waaye bu àggee foofa it dañuy xool bu dee ne dafay def lu mat ñeenti fan yoo xam ne boo ci génnee bésu dugg bi ak bésu génn bi doo leen ci boole lam fay def matul ñeenti fan wala ci la yem kooku mën lay wàññi di boole di wàññi mais bu ko ëppee nag par exemple mu war fa def cinq jour boo ci génnee bésu dugg bi ak bés bi muy départ bi muy jóge foofu mooy le jour d'arrivée et le de bi nga de retour boo leen ci génnee mu mat cinq jours loolu nag moo day matal kal mooy kooku buy julleeti moom ni muy def mooy day julli lu mat sëkk joxoon nañ la ay exemple ci loolu le loolu ci wàllu yoon wi waaye képp koo xam ne man mii bu ma doon dem di dem Sénégal wala ma jóge Thiès di dem Kaolack wala ma jóge Dakar di dem Diourbel wala may dem fële nga xam ne ca conki sil bu dee ne man damay voyager ab voyageur la ma nar faa lu ëpp 4 jours bu ma ci génnee moo jour de d'arrivée ak jour de bu ëppee 4 jours bu boobaa man dañ may considérer comme si un cinquesulois damaa dëkk cinquesul ni may def mooy lan mooy damay matal tisbaar ak tàkkusaan dama leen di matal ak gée ndax yooyu la ñuy wàññi kantaa timis ak ti ak fajar yooyu kenn du leen kenn du leen wàññi waaw mooy damay matal ndax lan ndax man yoratuma dañ lay consider comme ku dëkk ci réew mi alors que bu dee ne man foofu la ca Tamba la ma fa war a def mooy matul quatre matul quatre jours wala ci la yem bu ma ci génnee bésu dugg bi ak génn bi bu boobaa mooy man naay wàññi durant la ma fa ne yépp fekk lan damay wàññi man naa wàññi di boole waaye it am na beneen cas boo xam ne gisoon nañ ko yii nii yépp gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna mooy ne beneen cas boo xam ne man fa ma jëm fa ma dem voyage xaw ma kañ laa fay jóge parce que dama faa dem am lu ma fay lijjanti moom man sama jóge fa mu ngi dépendre ci mu sotti bu boobaa kooku fekk mu ngi fi nekk ci cas boobu moom mën naa wàññi même bu dee def nag cinq mois même bu ëppee waaw ndax il suffit affaire bi réglé wu waa ji daal di ñibbi loolu nag comme xamul kañ lay génn kañ lay dem loolu moom day mën a wàññi. te loolu gisoon nañ adilla yi dalil yi ana loolu fan la tegu wax yi nii yépp loolu gisoon nañ ko dellul ca côté Muraysiya ak tamit jaayañ doon wax euh, ca ghazwatul xandaq foog naa waaw ghazwatul xandaq lañ defe woon li jëmoon ci salaatul qasri wàññi julli ak salaatu safari waa ji nga xam ne day tukki ana naka lay wàññee ay julli ak loolu walillahi alhamdu wal kon tey insha allah wa nahnu bi Dul Xulayfa allah ñu ngi Dul Xulayfa kon yonent bi alayhi salaam julli na ñaari ràkka muy tàkkusaan bi nga xam ne nag ci la def loolu fa la jullee timis fa la jullee gée foofa nag bañ fa àggee ana lan moo fa xew loolu lañu sayyidatu Aïsha as-siddiqatu bint as-siddiq ta'ala anhuma wa ardaahuma di nettali ci ay ahadith yoo xam ne yu baree baree bari la comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu muslim wala al imaam ak al muslim ibnu al xajjaaj al qushayri rahmatullah alayhima daal di solo. sayyidatuna Aïcha sayyidatuna sayyidina Urwa ibnu anhuma di doomu grande sœuram di sayyidatu Asma ak sayyidina Zubayr ibn al-Awwam anhuma mu ne abi yaqul ah mooy Usmaan ibn Urwa Usmaan di doomi Urwa moom mooy Usmaan di doomi Urwa ibn Zubayr nee na moo jële ci baayam dégg naa abi sama baay di Urwa ibn Zubayr yaquulu muy wax ne mu ne sami'tu Aïsha taqul mu ne dégg naa sayyidatu Aïsha radiyallahu anha taqulu muy wax naan tayyabtu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam li hurmihi wa li hillihi qultu laha bi ayyi tib qaala bi atyab bi atyab tib ah loolu al imaam ash-Shafi'i daal dina koy solo boo demee ci musnadam moom andi na ko moom al imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi mu ne ci riwaay imaam Shaafi'i bi saxla ne sami'tu abi man dégg sama baay yaqulu mu na muy Urwa mu ne sami'tu Aïsha mu ne dégg dégg naa sayyidatuna Aïsha sama tànta di wax ne radiyallahu anha mu ne tayyabtu rasulallah mu ne man si man waxoon nañ la ci jotaay bi weesu ko ne yonent bi alayhi salaam keroog bi muy aji soxnaam yépp ànd ak moom yépp la génnaale bii moom amul comme ni mu doon def ci guerre ak yooyu bu doon dem daal di deg ba waaw ku bosam génn koo koy dem loolu deful noonu bii ñoom ñépp waaw ñoom sayyidatu Aïsha yaay Sawda sayyidatu Hafsa yaay Ummu Salama Zaynab bint Jahsh ak ki nga xamante ne mooy Safiya bint Huyay ñoo ñépp ñoo demoon ñoom ñépp ñoo demoon ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñoom sayyidatuna Zaynab bint Jahshin ak yaay Maymunata bint al-Haarisi radiyallahu ta'ala anil jamii léegi mu ne man sayyidatu Aisha mu ne tayyabtu rasuulallah man maa parfum ndawul yàlla li maa ko parfum li hurmihi wa li hill am na ci riwaay yoo xam ne dana li hillihi li ihraamihi wa li hill benn la ah. comme riwaay bi nekk ci saxiixu al imaamu al Buxaari na ko noonu tamit saxiixu al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri mu jaar ci boobu ci Abdurrahman ibn al-Qasimi an abihi bu al-Qasim ibn Muhammad an Aysata mu jële ci sayyidatu Aysha zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kuntu utayyibu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam li ihramihi hina yuhrim wa li hillihi qabla an yatuufa bil bayt Allah c'est foofu al al al al sayyidina al-Qasim ibn Muhammad ah ibn abi bakr radiyallahu anil jamii mu ne tàntaam moom it tàntaam la zawji nabi mais kii euh, bu dee ci wolof bàjjan lañuy wax voilà moom bàjjanam la sayyid sayyid sayyidna urwa ibn tàntaam la mooy rakku yaayam la alors que kii it mooy bu jigéen alors kii nag moom sayyidna al qasim ibn muhammad moom sayyidatu Aïsha magu pàppaam la kon loolu lañ naan bàjjen waaw mu ne kon moom sayyidatu Aïsha dane man de maa doon kuntu tayyibu rasulallah man maa doon parfum yonent bi alayhi salaam li ihraamihi hiina yuhrim maa ko doon parfum ci ihraamam bu doon waaj dugg ci armal bi te loolu xam nañ ne fii la amee woon muy xajjatul wadaa ci la amee woon ci la ko parfum woon bañ newee Dul Xulayfa laata muy dugg ci armal bi waaye wali xillihi qabla an yatuuf mu ne mooy ginnaaw booy boo génnee xam nga dinañ ko gis at taxallul mooy dafa am at taxallulu sughra ak loolu dinañ ci ñëw insha ci biir aj ji loolu yépp yi yépp gisoon nañ détails yi ci zaadul xujaaj ila baytillahi al xaraam mooy bu génnee ci aj ji nga xam ne am na mooy yu bari yi yiñ ko doon tere da koy mën a def ba mu des ba mu des sëy voilà mooy ne yiñ la doon tere yëpp da koy mën a def lool mooy bu ndaw bi mu ne lool bu ci yonent bi alei satu salaam masoon a génn man maa ko doon parfum kon ñu xam ne kon sayyidatu Aïsha keroog foofule ca Dul Xulayfa mooy ki nga xam ne moo parfum yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laata buy dugg ci armal bi waaw parce que xam nga waxoon na la ci ñaari jataay yi gisoon beewe yaa def na ñaari jataay bi muy tere ba waaja laajee ana lan la tere ki nga xam ne mooy armal mu ne wala yalbas ah wala yalbas laa talbasu alxumus ak yooyu bi muy wax ci côté euh, kii wala wala wala wala wala yalbasu mooy bi mu naan shay wala sawbun wala massahul za'faran awil wars mooy loolu mooy bépp yére tamit bokk na ci li nga xam dañuy tere nit ci sol ko buy armal ndax moom dafa laa kii armal mooy koo xam ne yéreem daf koo cuube wala daf cee def li nga xam ne mooy za'faran wala wars mooy xeetu parfum yoo yële dañ koo tere mais loolu waxoon nañ la yére yi la te te loolu mooy booy commencé di armal mais gis nañ ne yonent bi alayhi salaam keroog bi muy génn comme niñ ko gisoon jotaay bi weesu madinatul munawwara comme niñ ko rappelé léegi ci xadiisu mawlaana ibn Abbaas dafa diwu daal di defar bopp bi wàl di diwu ba pare daal di eh, kii li nga xamante ne tarajjala wa dëhëna ah alors que fii itam laata ci keroog guddi gi ak tamit laata muy armal ndax ñaari yoon la ñaari yoon la ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha daal daal di parfum waaw moo tax bi ci njëkk moom comme ni mu ko nettale comme ni nga xamante ni noonu la ko nettalee moom as-sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha ah mu ne ah tayyabtu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi yadayya bi dariratin fi hajjatil wadaa'i lil hill wal ihraam lii mooy comme biñ jóge léegi mooy moo parfum yonent bi alayhi salaatu ci parfum boo xamante ne bu neex la woon boo xamante ne nii ci mooy genre euh, day jóge ci benn ay bant yoo xamante ne nii euh, euh, hind Inde la doon jóge al hind muy bu neex. moom la doon moom la ko parfumé moom Sayyidatu Aïsha ci xajjatul wadaa kon gis nga leer na hein mu ngi noonu mu ngi mu ngi noonu kon eh, loolu la Sayyidatu Aïsha wax radiyallahu taala anha keroog nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme niñ la waxoon sànq sayyidatu Aïsha daf ko njëkk a parfum nee na fekk ci guddi gi keroog mu wër ci soxnaam yi mooy soxnaam yi mu àndaloon mooy soxnaam nga xamante ne nii moom lañu moom la àndaloon waaye ginnaaw ga ba mu paree mooy daal dinay parfum waat ba muy waaja ihram loolu moo tax sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne ci xadiis boo xam ne huwa fi saxiixayn mu ngi ci ñaari saxiix yi mu ne fekk en fait xadiis bi dafa am qissa li naan wa fiihi qissa mooy Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha dafa am benn waay hein muy benn ci taabi'in yi muy Muhammad ibn al-Muntashir nee na damaa laaj Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abiihi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mu ne dama koo laaj ne ko mais góor goo xam ne dafa parfum wu nag xëy armal moom moom moom moom moom mu bañ loolu waaw mu ne moom loolu mooy daal wane da daal lii daal bëggul loolu moom moom du ko def te loolu ndax dafa jàpp ne loolu du sunna waaw léegi bi nga xam ne ci la wax loolu daal sayyidatu Aïsha wax waaye sa sayyidatu Aïsha dañ ko koo wax am na tamit ñenn ñoo xam ne dañu laaj comme lii euh, doomu doomu Seydina Abdullah ibn Umar ci boppam am na benn ci doomam yi nee na man maa ñëw Abdallah ibn Abdallah ibn uh, Omar ibn al-Khattab mu ne parce dafa dégg baayam na di tere loolu mais moom nee na man dégg naa Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne loolu mën naa nekk mooy nit ki ar laata muy armal mu parfum wu ba pare loolu man naa nekk nee na nag comme que man <laughs> comme que man nag affaire bi noonu la demee. ndax sayyidat Aisha moo doon wax naan la ba'sa bi an yamassa an yamassa tiba 'inda man Abdallah di doomi Abdallah ibnu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil wax loolu comme hadith bi ni ko sayyidna Sa'id ibn Mansur daal di solo nee na ah comme que moo ne moom amul problème amul dara lu ay ci nga laal parfum laata ngay armal man dégg naa Sayyidatu Aisha wax ko mais xam naa ne sama baay moom moom moom moom contraire bi lay wax mooy Abdallah ibn Umar te ñoom ñëpp ay saxaaba radiyallahu anhuma nee ni ma def ma woo benn waay fekk maa ngi toog ci sama côté papa maa ngi toog ci sama côté baay di Ibn Umar nee na ma woo benn waay nag yónni ko ci Sayyidatu Aisha nee na man xam naa Sayyidatu Aïsha masala bi lan la ciy wax ak lan la ciy ubbee ak lan lay wax waaye li ma bëggoon mooy dama bëggoon bu waa ji ñëwee ki ma yónni bu demee ñëw ci mbooloo mi ne ma ah wax ma ne ma yaa ah Sayyidatu Aïsha mi ngi ma yónni woon de radiyallahu anha ngir ma laaj ko affaire kiy armal di parfum wu hein moom de lii la wax te man xam naa réponse bi parce que man dégg naa ko bu koy wax mais. benn objectif rek ka taxoon ma def loolu mooy dama bëggoon sama baay dégg ko parce que bon sama baay le contraire lay wax Sayyidatuna Aïcha di wax lee damaa bëgg nag sama baay xam ne ah am na kat Sayyidatuna Aïcha kat mu ngi wax lu wuteeg moom li mu wax léegi moom ana ana daal lan lay demee léegi nag nee na waa ji kaa ji ma yónni daal di ñëw fa qaala mu ne ma inna aishata taqulu mu ne ma sayyidatu aisha mi ma yónni de yow abdallah ibn abdallah ibn umar ibn al-khattab te abdallah ibn mu ngi toog ci wet gi doom jee yónnee waa ji ñëw ne ko inna aisha taqulu la ba'sa bit-tib 'inda al kon nag fa asib ma badalak mu ne ko ah sayyidatu Aisha de tontu na ma ci sa laaj bi nee na amul benn problème nga parfum wu laata ba laata ngay dugg ci lixraam bi di armal mu ne ko nag laalal ci misk yi ak bu wàllu xeetu parfum yi lu la ci neex dara new ci nee na nag xaala ah, fa sakata Ibn Umar doom ci nee na mais sama baay dégg na ko réponse bi li sayyidatu Aisha wax waaye sama baay waxul dara <laughs> mooy man daal def naa sama waru gar mooy du affaire fumis sëree leen taxaw na jóg mooy jaxase baayam ak Sayyidatu Aïsha non mooy dafa bëggoon comme que baayam a ngi wax lii moom euh, loolu li technique wax ak mag la mooy moom taxaw ne baayam lii loolu manu ko waaw mais neewul ne naa bàyyi ndax moom moom moom li mu jàpp amaana que ne comme que masala yii nii dafa nekk masala yoo xam ne kenn ginu leen a xam soxnaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ne moom seen ay soxnaam lañ ñoo doon nekk te bii muy aji ñoom la àndal Sayyidatu Aisha ne man maa ko parfum laata muy commencer armal bi ci Zul Hulayfa fii nii Zul Hulayfa te ci ñoom la ñoom ñoom la fanaanal mais kooku ak waxam ne loolu mën naa nekk kooku kenn ginu koo xam même Seydina Abdullah ibn Umar li muy topp asaaru yonente bi alei satu ak ni koy xamee al asar yi mais wàll wii moom ñi nga xam ne ñoo ci delluwaay yu mag yi mooy soxnaay yonent bi alayhi salaatu salaam moo loo tax xam na ne ci masala bii de waxu sayyidatu Aisha moo mais pour baayam ngir baayam yëg ko xam ne sayyidatu Aisha ah moom mi nga xam ne nag mooy soxna ci yonent bi alayhi salaam wax lii kon amaana sama baay dellu nee loolu moom nag loolu la bëggoon en tout cas na affaire bi agsi ci baayam ba baayam dégg ko comme que moom mënu ko waxal boppam lii ay technique la waaw doone ñim ñee ngi def man raa minkum loo xam ne du noonu par exemple nga war koo régler yow manoo amoo capacité ñëw wax ko direct mais am nga yeneen technique yow man a jaar wala nga gis ne diw dafa juum ci li muy def mais yow amoo possibilité mooy manoo pour x raison nga ñëw taxaw di ko wax mais nga jaare ko ci leneen mën na nekk ab bind benn lettre anonyme bind ci def ci dalil yi ak yooyu ba pare ak ci teggin même bu dee moom ragal nga mu xam ne sa bind nga wax keneen koo xam ne da koy binduloo même bu dee ne kooku xamul li xew mais man naa bind mu bindal la ko nga koy dicter ko bindal ma lii moom mu bind après nga fexe daal ba mu jot ci loolu ay technique la ngir ay teggin la yu yoo xam ne moom la doom ji def nii waaye it sayyidatu euh, doom beneen doom ji di Saalim <laughs> euh, Saalim ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu euh, dafa masaa dina ñëw ci xadiis bi léegi Seydina Saalim ibn abdallah ibn omar am nañu ko boole ci fuqaha as-sab'a yi rahmatullah alayhim ah, dafa tudd li baayam di wax mooy dafa tudd waxu Seydina Omar parce que en fait Seydina Abdallah ibn Omar à vrai moom waxu pàppaam la la toxal mooy te tamit loolu la jàpp mooy Seydina Omar radiyallahu anhu moom da doon tere loolu parce dafa gis ne comme que yonent bi aleyhi saab wax na leen ne bu leen sol benn yére boo xam ne massahu tiib aw zafaran te xam nañ ne xam na tamit que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam kii armal dañ koy tere parfum loolu moom xam nañ ko loolu ñépp ci d'accord mooy boo armalee ba pare amatoo droit jël parfum piche piche piche sa déodorant yooyu naan dafa tàng fii ay piche piche piche jaar wala naan non man nag sama kii non loolu dafa loolu dañ ko koo tere bokk na ci yi nga xam ne kii armal deful taxallul as-suura loolu dañ ko koy tere ñoom xam nañ loolu loolu nag moo tax ñu ne mais ki parfum bu bu parfum wee dugg ci ihram bi mooy parfum bi day des ci moom te bu boobaa mooy loolu la mooy kon li ñuy tere ana li ñuy tere mu ngoog mu def ko avant ak mu def ko après euh, euh, mais bu dee ne mbir mi day des loolu kay mooy wane ne kon euh, affaire bi dañ ko war a tere ñoom foofu lañ ko teg mooy cosaan bu ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day tere ki ki xam ne dafa nekk ci armal mu mu parfum looloo tax ñu ne parfum ba pare commencé armal nga xam mu leer na ne yow affaire bi day des loolu moo tax ñoom ñu koy tere Seydina Abdallah ibn Omar loolu nag baayam da ko doon wax muy Seydina Omar ibn al-Khattab ci moom la jële loolu tamit mooy ci waxu Yonent yi nga xam ne gis nañ ne day tere parfum ci biir armal ñu jàpp ne kon juste avant ak après ñoom benn la Seydina Salim nag muy muy doom ci Abdallah ibn Omar di sëtu Seydina Abdallah ibn Omar non seetu Seydina Omar ibn al dafa tudd waxu dafa tudd benn bés waxu Seydina Omar ibn al maam ji ci affaire u parfum laata ngay amaar mu ne waaye nag Sayyidatu Aïsha de nee na sama maam de di Omar ibn al lii la wax mi jur sama baay di Abdallah ibn Omar waaye nag Sayyidatu Aïsha nag moom nee na moom moo parfum yonent bi alayhi salaam juste avant muy ba pare nag mu teg ci nag ne sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ahaqqu an tuttaba allah allah <laughs> ha mu ne nag ah sama maam de muy Omar ah Seydina Omar de lii la wax mooy da doon bañ loolu waaye Sayyidatu Aïsha nee na loolu moo avant muy armal le léegi nag sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag moo gën a yey ñu topp Allah lii lañ la yàgg a wax tout le temps mbir yi amul diw laa topp boo gisee li mu li mu wax wala li mu def mu mu mu wuteeg sunna wala ba nga gis sunna ndax du moom da du Seydina Omar dafa ñëw di def lu wuteeg sunna mooy moom xam-xam bi mu am ci yonent bi mu jëlee ci yonent bi alayhi salaam ak liñ la expliqué sànq ne day tere ku armal di koo xam dafa nekk ci armal di parfum yooyu yëpp moom moo tax moom mu ne loolu dañ koy tere mais xamul woon ne ndeke yonent bi alayhi salaam moom juste avant muy armal juste avant moom moom daal dinay kii daal dinay parfum xamu ko léegi nag Sayyidatu Aisha mi ci xam lool bu boobaa yow doo ne man daal sawaay sama mazhab man daal Omar yi moom laay topp jeex na loolaa nga wax comme Maliki nga wala yooyu naan ay bo non non non même bu dee gis naa xadis bu leer boo xam ne day wane lu contraire ñun li ñuy def man nag damay bàyyi xadis bi fee wala fexe bi di ut ay ay ay di ko di ko di ko di ko di ko pressé comme ak comme citron ba ba mu dëppook li ñu xalaat ñun wala boog li ñu jàpp loolu nag du demee noonu wala di ko tawil di ko di ko di ko di ko interpréter noo xam ne fexe ko interpréter yow ba mu li ngeen te mbir mi leer nañ saraaxa tànk ne lii la wuute na ak yéen ni ngeen di def loolu kenn amu ci droit moo tax pourtant Seydina Salim xam na ne baayam lii lay wax te ak fonk baay bi xam na maamam Seydina Omar lii lay mais nag bu sunna taxawee yooyu yëpp taxawatu waaw sunna bu taxawee mooy moom da leen a fonk ndax sunna mais tey gis nañ ne ki ki nga xam ne moo gis sunna bu récent bi. gis li ci yonent bi alayhi salaam def te mooy soxnaam Sayyidatu Aisha wax na lu wuteek li sama baay di wax sama maam léegi nag ñun nag du ñu fi nekk naan parce que kii mooy sama baay rek man la muy def laay def déedéet sunnatu rasulillah sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndawul laa loolu nag axaqu moo gën a yey an tot tabaa ñu topp ko moom laay topp ne man saalim waaw gis nga kon même abdallah ibn abdallah ci côté boobu la demee woon xoolal sayyidatu Aisha lim wax radiyallahu ta'ala anha ci xadis biñ la wax sànk ne mu ngi saxiixayn mu ne fekk mooy li ñu doon wax xissa bi mooy Seydina Abdallah ibn Umar da doon tere loolu waa ji bu ñu ko laajee dana ko mukk dana ko man ma def lee ma def am lu ne ko ma def ko sax moo ma gënal ah parfum ba pare armal parfum di xeeñ parfum léegi nag bi ko Sayyidatu Aisha yëgee affaire boobu mu ne ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inda thumma taafa fi nisaa'ihi thumma asbaha muhrima mu ne man de ana man Aïsha radiyallahu anha tayyabtu rasulallah man maa parfum ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inda ihraami keroog bi nga xam ne ci lay armal thumma ginnaaw gi taafa fi nisaa'ihi mooy mu daldi wër ci soxnaam yi mooy mu joteeg ñoom ku nekk ci ñoom summa ginnaaw bi asbaxa mu xëy muhriman nekk koo xam ne ku armal la ca suba ko waaw waaye lii nii comme li al imaam al xaafis ibn Kathir wax bi mu ëndee xadiis bii ci al bidaaya wa nihaaya mu ne wa hada al-lafz alladhi rawaahu muslim yaqtadi annahu kaana sallallahu alayhi wa sallam yatatayyabu qabla an yatuufa ala nisaa'ihi wa kaannahu sallallahu alayhi wa sallam tatayyaba qabla an yatuufa ala nisaa'ihi liyakuuna dhaalika atyaba li nafsihi wa ahabba ilayhim thumma lamma ightasala min al-janaabati wa lil-ihraami tatayyaba aydan lil-ihraami tayyiban aakhar kamaa rawaahu at-Tirmidhi wal-Bayhaqi rahmatullahi alayhimaa min hadiith Abdirrahmaan ibn Abi Zinaad an abiihi an Xaarijata ibn Zayd ibn Thaabit an abiihi annahu qaala annahu ra'a rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam tajarrada li ihlaalihi waghtasala hmm? mu ne wa qaala at-Tirmidhi at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi hasanun gharib waaw Sayyidatu Aïsha al imaam kii ne euh, euh, al-Haafiz Ibn Kathir euh, al-Haafiz Ibn Kathir mu ne bi mu ëndee xadiis bi la wax sànq bu sayyidatu Aïsha bi mu ne man maa parfum yonent bi alayhi salaatu salaam mu wër ci soxnaan yi waaw xam nga sayyidatu Aïsha ku fiir la woon ku fiir a fiir mais teewul pourtant moo parfum yonent bi alayhi salaatu salaam mu wër ci ku nekk ci tàntu soxnaam yi fam le mooy bañ nee Dul Xulayfa ku nekk mu jotee yow waaw neewul yooyu xaaral ma utal ko loo xamante ni man daal saa yi xam na loolu loolu loolu foog nga foog nga nekk ku kawe ca yàlla man loolu loolu du jigéen bu fi amum ab ñaareel ab kiibo ab ab ab ab ab wujju léeg-léeg bu sa bu fa sa boroom kër gi dem sax da fexe mu dem fa nam na mu gën a ñaawe ci xaal ngir ngir ngir ngir ngir dara du fa xew wala naa war na ko cim ak yu mel loolu waaye moom moo moom moo leen moo waajal yonent bi alayhi salaam daal di koy jox li nga xamante ni parfum ku parfum bu neex waaw léegi mu ne li nga xam ne mooy moom la euh, euh, mu ne lii nii xadiis bii nii mu ne summa ginnaaw asbaha muhriman hein mu ne mu ne expression bii mooy li nga xamante ne nii rawaahu muslim al imaamu muslim moo ko solo mu ne riwaaya imaam muslim bi nag li muy yenu mooy kën yonenti ma lay saab saab dafa parfum wu laata muy wër ci soxnaam yi ngir jote ku nekk ci ñoom waaw mu ne wakka annahu comme dafa mel ni moom alayhi salaatu wassalaam tatayyaba qabla an yatuufa ala nisaa'i dafa parfum wu laata muy muy muy wër ci soxnaam yi di joteek ñoom waaw loolu wa qaddimu li anfusikum mooy loolu loolu mooy yi nga xam ne mooy sunna yonent bi alayhi salaatu salaam affaire yi mooy nit du ay ay du ñu ñëw rek soxna si nu ngay àgg ci moom loolu dafa am ay ay étapes yooy jaar te loolu lépp sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu lépp sunna salaam la loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy parfum wu laata ngay joteeg soxna si. comme li Mawlaana Ibn Abbaas doon wax naan man damay taar damay taaru di defaru comme ni nga xam ne noonu laa bëgg sama soxna li di taaru di defaru jërë waaw waaye xam dañuy kaas naan naan nga ñëw ndaw si di la rayoku ndoket mais waa ji di la rayoku bolog boo xamante ne nii sawaay kenn xamul ban boroku 1935 yooyu la tout le temps moom lay dóor rek toog nag aju nag ba pare. mooy loolu moom itam daa war a def ay effort comme ni ndaw si war a def ay effort affaire bi c'est réciproque waaw c'est réciproque mais too rek naan naan moom bu ñu soloo rek mooy dañoo war a génn alors que yow itam boo soloo mooy da war a génn waaw yow doo rafet yow li ngay wax ndaw si yépp ndekki sa seetu la <laughs> hein li nga fiy kaas yépp naan ndaw moom ñoom desa ay fu ñu soloo bay waaja kii seen doom ne foo jëm boo waxoo dëgg rek ne yow it sa sa doom yi boo soloo ba rafet it ñu ne la yow bàyyi pàpp foo jëm waaw parce que doo ko def ci gi <laughs> waaw moo tax it yow it war ngay defi effort comme ni femme bi def effort ah yonent bi alayhi kon mu ne dafa parfum wu laata laata comme si dafa mooy dafa parfum wu laata muy wër ci soxnaam yi lool benn la waaye après daal dinay parfum wu laata muy armal te loolu tamit la sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax mu ne kamaa mu ne comme ni nga xam ne rawahu Tirmidhi la ko al imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daal di solo wal Bayhaqi ak imaam al Bayhaqi ci boo demee ci as al-Kubra ci sax ci bi nag saxiix la hmm? muy xariisu seydna abdurahmaan ibn abi zinaad an abiihi mu jële ci baayam muy abdurahmaan di doomi abi zinaad mu jële ci abi zinaad an xaarija ibn zayd xaarija ibn zayd moom ci fuqahaa sab'a la bokk muy doomu zayd ibn thaabit as-sahaabi al-mashhuur radiyallahu anhu mu jële an abiihi ci baayam di seydna zayd ibn thaabit mu ne annahu ra'a rasuulallah mu ne gis na yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy tajarrada li ilaalihi waxtasal mooy dafa gis na ko muy sangu lu bëgg a wax waaw mooy loolu Dul fa la ndax xam nañ ne xew-xew bii benn yoon kese la xew waaw moo tax même Sayyidatu Aisha yi naan kuntu maa doon loolu noonu maa doon xam nga loolu lañ wax sànq xaalis bi ñu gis sànq kuntu utayyibu Rasulallah lool mooy. lu nekkoon naa loolu dañuy xam ne de toute façon benn kese la xewoon ndax mooy xajjatul wadaa la woon fii tamit Seydina Zayd euh, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu li muy wax mooy foofu la woon mu ne gis na yonent bi alayhi salaam mu muy muy summeeku di sangu walla <laughs> voilà mooy di sangu ngir ngir li nga xam ne mooy armaalam bi muy dugg loolu kon loolu la def mais yonent ma lay saar dafa parfum parfum boo xam ne bu neex la te keroog Sayyidatu Aïsha nee nañu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Ahmad ibn Hanbal daal di solowee mu ne ba léegi ci hadiis Sayyidina mu jële Sayyidatu Aïsha mu ne kaana Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa araada an yuhrima ghasala ra'sahu bi xat bi xatmayn bi xatmayn wa usnaan wa dahanahu bi shay'in min zaytin ghayri kathir ah al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mu jële ci say mu jaar ci yoonu Seydina Urwa mu jële ci tantam Seydina Aïsha radiyallahu anha mu ne kaana rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon na ida kaana rasulullah te pourtant benn yoon ida araada an yuhrima muy armal lii mooy hajjatul wadaa la lay wax moo tax kaana dëgg la usuliyuuna yi liñ naan kaana yadullu ala dawaam al istimrar même bu dee am na wuute seen biir mais li gën a dëgër mooy na am kaana de moom yadullu ala dawaami wal istimraari waaye ba mu des bu dee dafa am benn xarina buy ñëw wane ne tey kaana fii tekkiwul ne nag mooy dawaam ak istimraar la mooy da buñ nee kaana mooy lu mu yàggoon di def lay tekki waaw loo xam ne dafa sax mu ko doon def lu bari waaw buñ ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy loolu la war a meloon mooy tout le temps la woon waaw moo gënoon a tane ci nit ñi buñ ne kaana yusalli zuhra nekkoon na di julli mooy da doon def lu bari ci la saxoon di julli fu tees baar gate woon da koy julli waaw mais buñ ne fii comme kaana ida araada an yuhrim loolu mooy xajjatul wadaa bii da doon wax waaw la doon wax ak surtout li sayyidatu Aisha maa doon maa doon parfum yonent bi saab salaatu salaam li xillihi xab euh, euh, wali wali xurme loolu noonu mooy benn yoon la xewoon yadullu kon kaana ci cosaan day tekki ne lii da koo yàgg def ci la wëyoon ba mu des bu dee ne dafa am lu ñëw luy wane ne fii nag kaana bi tekkiwul de da doon sax comme fii nii lu mu yàggoon a def la ndax xam nañ ne affaire bi benn yoon loolu mooy li gën dëgër ci waxu li nga xam ne mooy aw usuuli yu alayhim kon sayyidatu Aisha as-Siddiqatu bint Siddiq mu ne mu ne kon yonent bi aleyhi salaatu salaam bu bëggoon a armal da doon raxas bopp bi bi xatmiyin wa usnaan yii yëpp ay garab la yoo xam ne dañ doon jël xob yi wowal ko daal di koy dëbb bu ko defee après def ko ci ndox mi nga xam ne moom ngay sangoo wala ngay raxas sa bopp da koy jox xet gu neex te da koy raxas raxas bu rafet loolu wax nañ la ci jotaay bi weesu mooy façon diw bopp yi rek wat daxa na mooy loolu mooy da ngay gis mooy du loo xam ne lu sobewu la il faut mu bañ a nekk lu sobewu ah wa usnaan loolu it benn garab la boo xam ne ci suuf yi nga xam dafa bari xeer ay xeer fa la doon sax ñu ko doon utiliser ngir di ko sangoo nit ki buy sangu di ko ci defaale mooy da koy jox kenn bu neex ak tamit day raxas bopp bi da ciy bàyyi tamit day day day day day traité li nga xam ne mooy cheveux yi loolu mu ne yonent ma lay saasaam yooyu la doon utiliser moo tax loolu lépp sunna la moo tax léegi ma waxoon la ne la léegi ku correct sax di topp sunna gaa yi ne waajab tubaab la waaw saa yi nag léegi moom nag tubaab la parce que xamuñu sunna yonent bi alayhi salaatu fii mu ne kuy toppatoo boppam di toppatoo euh, sa sa sa sa koor di toppatoo sa yaram comme ni sunna wax di di yonent bi alayhi salaatu salaam doon def di soccu di parfum di yor sax seetu en tant que góor yonent bi alayhi salaatu bu doon kii léeg-léeg bu doon tukki da yoraale seetu yor peñe yor li nga xam ne ay parfum yooyu yëpp nit ku ko yor sax gaa yi naan saa eh, saa eh, léegi tubaab la. ñoom daal pour ñoom jullit dafa war a dafa war a dafa war a tilim ñuul xeey xunnu man xaw ma gars yi ban ban kii image bu bon lañ am rek ci jullit ñi en tant que ñun jullit loolu mooy yéeme waaw kuy nekk naa ñu toppatoo sa sa hygiène ñu naan boo noo yii nag xam nga yii bokkul ci diine ci diine la bokk ci diine yonent bi alayhi salaam loolu la doon def wàllu siwaat wàllu yére yi yooyu yëpp lu set mais lu correct voilà ba pare di toppatoo yooyu yëpp. waaw di def euh, natful aana ak ak ak ak comme li waxoon euh, ci fitra yonent yi alayhi salaatu wassalaam waaw di wàññi moustache yi waaw di yar sikkim yi di di di di di put di di di di di di buddi euh, karawu poqataan di wat karawu naq yi ak yooyu yépp loolu lépp ci seen sunna lañ bokk waaw ñu ne ximma ku ko fi def ñu naan waa ji non waa ji nag il est tubaab quoi. ay sunna yu réere ku ko def ñu ne waaye yi dafa tubaabe ndax ñàkk a xam waaw ak a civilisé baax nañ ba jàpp nañ civilisé kuy tubaabe tubaabe mooy civilisé mooy ku ku ku correct normal waaw moo tax gis nga gis nga gis nga ñun niñ mel xaw ma ba léegi lool la ñu mais temps yi nee gone mais gars yi buñ doon kii buñ gisee ku correct nii c'est correct. du bari wax doo ko gis muy yuuxu bu dara xewee wala bu mu correct ci jataay ñépp toog ñii di wax di polémique comme rek ni ñuy def ñii di wax nii moom nga gis waa ji correct toog peñewu waaw di xeeñ parfum sol yére yu set toog sol dàll yu kii toog yu normal ah. dañ naan mais xanaa waa ji chrétien la ah xoolal ma loolu dem ba ku correct ñu jàpp ne chrétien nga mais c'est pas anodin c'est pas de c'est normal c'est normal parce que <laughs> loolu mooy problème bi mooy ku ci tëb ku tëb naan maa gën a nekk jullit fii mu ne maa gin a topp maa gën a bëgg yonent ma lay saab saab léeg-léeg sax suñuy oto ñu bind ci sopp nabi alors que daraay nabi defuñu ko sallallahu alayhi wa sallam dara boo ñu gisee amul dara lu ñu booleeg moom ci biti waaw te nag ku mel noonu ci biti ca biir moo raw ku mel noonu ci biti amoo dara lu lay niru lu lay booleeg yonent bi alayhi salaam loo koy ci lenn loo koy toppee dara sa biir moom xarit waaw tabax la boo xam ne bu bu màbb bu màbb bu dara newut bu kenn mënula tëdd bu kenn mënula dëkk kenn du fa évoluer moo tax loolu garaaw na yonent bi alayhi salaam kon nii la doon def sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee nañu yooyu da doon yooyu ah kii def ci bopp bi raxas boppam bi ci produit yooyu nga xam ne ci ay gàncax la woon wa dahanahu bi sey min sey te bu paree ba def ci yooyu ba mooy ba setal ko ba gin koo kii def ci kii day jël tuuti diwlin ah tuuti diw diw diw daal di ko ci def waaw ghayru kathir loo xam ne nag bariwul mooy lii mooy bu doon dugg ci armal bi voilà après nag mu dugg te gis nañ bi ñu jógee Medina Seydina Mawlana Ibn Abbas neen def na ko mu ñëw Dul Xulayfa mu def noonu kon oh. léegi kon <laughs> léegi kon affaire yaa ngoomu waaw mu ngi noonu de kon yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog kon gis nañ ne bam demee Dul Xulayfa hein julli na fa nañ ak julli na fa ñaari ràkkaay timis non ñaari ràkkaay tàkkusaan fa la jullee timis ak gée ca guddi ga wër na ci soxnaam yépp waaw ba pare parfum laata muy wër ci ñoom mais bi mu pare moo tax ñenn ñi nga xam ne dañuy bañ loolu xam nga <laughs> am na ba am na ci fuqaha yi ñoo xam ne ñoom dañu ànd mazhabu euh, euh, Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu ñoom nag euh, comme affaire mooy parfum avant ñuy euh, <laughs> avant ngay avant avant ngay armal ñu ne mais non loolu yonent bi saa saam yow hadith bi dane dafa parfum ba pare Sayyidatu Aisha nee na maa ko parfum mu wër ci soxnaam yi waaw mu wër ci soxnaam yi léegi nag bi nga xamante ne nii ci la wër ci soxnaam yi ñun xam nañ ne yonent bi saa saam da sangu saa ne. waaw day sangu set day sangu set ba sangoo set nag ba pare nag mooy xet ga day deñ moo tax loolu noonu garaawul quoi yéen loolu ngeen di wax waaye nag wax jooju noonu daa dëgërul daa dëgërul parce que Sayyidatu Aisha ci boppam te xadiis mu ci saxiix yi moom moom ci boppam nee na man li koy dàq nee na summa am na ci benn xadis yi riwaayé yu moom ne summa asbaha muhriman yandaxu tiib yandaxu tiiban nee na yonent bi aleyhi salaatu wa <laughs> di xëy ba mu xëyee mais mu ngi mooy mu ngi xeeñ parfum parfum biy dégagé fu nekk te loolu leer nañu ne sangu na ba pare kon mooy loolu dafa parfum war avant muy kon kay loolu leer na que ni affaire bi des na génne mbir mi day deñ ah que loolu kon nag yooyu loolu daal ah te moom Sayyidatu Aïsha leneen lu koy wane comme ni mu ne ci xadiisu al imaam an Ibnu Hibbaan rahmatullah alayhima moom Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne ra'aytu tiiba fi mafraqihi min mafriqi ba'da thalath ba'da thalathin wa huwa muhrim te loolu al imaamul Buxaari imaam Muslim ci boppam soloon nañ ko sayyidatu Aisha ne man damaa gis wabisal tiibi fii mafraqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muhrim maa gis trace melax muy melax mooy jeexitalu parfum bi mu parfum wu yonente bi alayhi salaatu salaam après bi nga xam ne mu ngi nekk armal na ba pare mooy dafa parfum wu woon laata muy armal ba mbir yi des kon yow bu ngeen nee dafa sangu loolu mooy daa sangu waweer bi dañ mooy trace yi mu gis lool bu sangu woon day def ah ginnaaw ñett loolu mooy wan ne parfum bu bari la woon en plus mooy ne mbir mi des na ba bi mu nekkee sax armal parfum bi da doon xeeñ comme li mu wax ne yandaxu tiiban muy xeeñ li nga xamante ne mooy parfum boo xam ne moom la defoon ci nee na maa ngi ko gis ci fi karaw gi di jeexe maa ngi gis foofu noonu melaxu parfum bi nga xam ne moom la defoon moom alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu de mu ngi noonu kon nag affaire yi loolu dañ ciy xame ne kon yonent mi alayhi salaatu wassalaam loolu la loolu la moo tax loolu kenn terewu ko bal sunna la sax waaw sunna la laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam di armal loolu la def te loolu gis nañ ko kon ci riwaaye yii nga xamante ni moom lañu tudd léegi nag kon nag leer na que ne la te gis nañ ñoom al alqaasim no alqaasim non mën a alqaasim euh, ki nga xam ne mooy Saalim ibn Abdallah ñoom ñépp ak ñoom xaarija ñii yii nii ñu nettali <laughs> mooy nekkuñu fi ngir après ba ko déedéet moo tax loolu mooy lu yonent bi alei satu salaam keroon ak loolu def léegi nag bi nga xamante ni nii nag ci la affaire bi ci la yonent bi alei satu salaam ñëw Dul Xulayfa kon gis nañ ni kon ci guddi gi jote nag soxnaam yi parfois wu avant mais di muy ihramé ba pare te loolu dinañ ci ñëw ci kanam ndax wax nañ la ñaata julli la fa julli ci jotaay bi weesu julli na fa tàkkusaan dul xolay fa lañ ne julli fa timis ak gée kon falamma asbaha yi sayyidatu Aisha di wax mooy ba mu xëyee ca suba ga mais fa la julli suba après nag benn jullee ci des az-zuhr laata ñuy àgg foofu keroog sayyidatu yonent bi alayhi salaatu fii ci Dul Xulayfa nag bi nga xam ne ci la fi agsi ci la benn événement xew comme niñ doon wax comme niñ ko waxe woon comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu muslim ibnul xajjaaj daal di soloowee ci kitaabul xaj ci bunt bi suraax yi def baabu xajjati nabii sallallahu alayhi wa sallam buntu ajug yonent bi sallallahu alayhi gisoon nañ xadiis boobu ki ko soloo woon ak fi mu jaaroon gisoon nañ ko muy seydina muhammad ba di abu jaafar al baaqir ah. moom moo ko moo ko soloo moom moo ko soloo moom seydinaa muhammad ah, al baqir sibt rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam surtout seydinaa ali la ah, ndax moom mooy muhammad ibn ali ibn al mooy zeynul abidin mooy baayam ali ibn al mooy zeynul abidin moom mooy baayu kii ah Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib ak sayyidatu Fatima bint Rasulillah alayhim afdalu salaatu wassalaam ah kon Seydina Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn di Abu Jaafar al-Baaqir ci xadiisam boobu nekk da nga xam ne ci la mais Seydina Jaabir la ko jële Seydina Jaabir moo nettali Seydina Jaabir mooy keroog bi mu naan Yonent bi alayhi salaatu wassalaam toog na 9 ans. yoo xam ne daldiwul aji après mu daldi summa azzana fi nnaasi fi al-aashirati anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam haajjun fa qadima al-madiinata basharun kathiir kulluhum an ya'tamma bi rasuulillahi wa sallam wa ya'mala mithla amalihi foofu Jaabir di nettali mu ne yonent bi alayhi salaam waxoon nañ hadiis gisoon nañ ko gisati ko dafa toog neuf Medina bi mu gàddaayee ala saakini afdalu salaatu wasalaam ñoo xam ne moom yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal di wul daal di ginnaaw gi nag ci neuvième année ci dixième année bi mu yëgal mu yëgle ci biir nit ñi këne moom day gàddaay après mbooloo mu bari ñëw Medina ku nekk ci ñoom di di di xeeñcu ngir bëgg roy Ah, di làmb ngir roy yonent bi alayhi salaam te jëf li nga xam ne moom la jëf waaw nee na Seydina Jaabir mu ne fa xarajnaa maa ñu génn mbooloo mu bari ñu génn ànd ak yonent bi alayhi salaam mooy la fa xew ca diggante ba Seydina Mawlana ibnu Umar euh, ibnu Abbaas wax nañu ko ak Seydina Anas këne dafa julli Medina ñeenti ràkka nee na nag fa xarajnaa maaha maahu ñu génn ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xatta atayna zal xulayfati nee na ba ñu dikkal ba ñu agsi fi nga xam ne mooy bërëb bi ñu naan zal xulayfa mu ne fa waladat asmaa'u bintu umaysin muhammad ibn abi bakrin fa arsalat ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kayfa asna qaala ightasili wastadfiri bi thawbin wa ahrimi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu eh, eh, wa arda mu ne bi ñu génnee ba ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam atayna Dhul Hulayfa ba ni ñuy agsee bërëb bi ñu naan Dhul Hulayfa mu ne fa waladat Asmaa bint Umays ci la Asmaa bint Umays daal di juddoo waaw keroog la sayyidatu asma bintu umays non ci la jure mu jur muhammad ibn abi bakr ci la jure seydina muhammad ibn abi bakr ibn abi quhaafa ci la sayyidatuna asma bint umays daal di jur ki nga xam ne mooy seydina muhammad ibn abi bakr radiyallahu anil jami' nee na nag bi mu ko juree mooy fa la wasine allah allah dina ñëw ci côté woowu mu ne fa arsalat ila rasulillah ba léegi xadis mu ngi ci imaamu muslim mooy imaam al buxaari solowul xadis bi mooy li gën a mat riwaaya bi gën a mat buy nettali ajuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ko nettali mooy sayyiduna jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram rahmatullahi ala al jami' wa radiyallahu anhum ha mu ne nag bi nga xam ne ci la sayyidatu asma wasini fa arsalat ila rasulillah ñu ngi dul xulayfa mu yónni yeneen ci yonent bi alayhi salaatu am ndaw bu mu yónni fa asna ngir mu laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam ana lan lay def ah pas dinañ ci ñëw après ah mu ne yonent bi alayhi salaatu ngir mu laajal ko ana lan lay def parce que wasin na lan lay def mooy maa ngi fii ci dul xulayfa te ñu ngi waajal di armal mais man nan laay def ndax wasin naa hein est-ce que damay armal yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy mooy lan lay def waaw xaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko tontu wax ndaw la que mu yónni ne ko boo dem mooy mu wax ndaw si ne ko nanga ko ne igtasili wastasfiri bi thawbin wa ahrimi mu ne ko nanga sangu igtasili waaw nanga sangu haa haa ba ñu doon gis suuratu talaaq suuratu talaaq paa ci siira bi mais gisoon nañ ko mu ngi ci archive gisoon nañu iddaay femme iddaay femme yi dafa am dañoo am dañu mooy femme boo xam ne dañ koo fase femme boo xam ne day ténj femme boo xamante ne nii moom dafa jur doom ak femme boo xamante ne nii yaa isa mooy àgg na jamono joo xam ne moom dootul gisati mbërëg mooy dugg na ci ménopause ngeen koy wax dugg na ci ménopause mooy foo xam ne moom mënatul a gis mbërëg te dootul jur ak femme boo xam ne moom àggagul foo xam ne fi lay gise mbërëg ku yoon ñëpp dañu am seen affaire seen idda mooy ca xam nañ ne képp koo xam ne jigéen ñu gis mbërëgam mooy du sangu set du dem naan damay sangu que fekk mu gis règle gi ñëw mooy koog du julli te du woor comme ni gisoon hadith Sayyidina bi ko Amra di laaj mu naan ko ah xaruriyatin ant mu ne ko lastu bi wala walakinni as'al duma xaruriya de duma xawaari bokkuma ci idée xawaari ji waaye damay laaj kon mooy taqdi ma baalu niswa an-nisaa yaqdina li nga xam ne mooy as-sawma wala yaqdina as-salaa mu ne ko ah xaruriyatin ant sayyidatu Aisha as-siddiqatu bint siddiq radiyallahu anha mooy kon xam nañ ne kon jigéen kon du sang mooy bu ab buy gis ay réglam moo xam wala mu wasin nii mooy moom du mooy bu dee deret yi day continuer parce que ku wasin tey parce que loolu xam nga dafa nekk cas yoo xam ne du bari wuñ koy gis moo tax gars jàpp ne loolu mooy jigéen boo xamante ne nii moo jigéen boo xamante ne nii moom dafa dafa jur tey hein après amatul benn deret deretam dagg na dara ñëwatul kooku noonu day julli day kii nga si mu ngi mel ni kiy gis ay réglam même bu doon am na cycle boo xam ne bu mu xam la mais mooy ne affaire yi dañ koo teg ci gisub deret wala déet bu dee ne moom gisatul mooy doon na gis deret mu gis mu xam ne lii bam mu ràññee ko moom mu mayizal la mooy ràññee na ne lii moom deretu mbërëg la waaye bu toogee deret gi ñëwul mu toog bu ko gisul mooy jamono jot day julli day sangu ñu julli waaw loolu la amul naan moo man nag sama sama aada lii la woon léegi euh, nii la woon man nag heure bii laa doon am kon léegi non mooy ne bu affaire bi ci gisu booy boo toogoon cinq mois ndaw si gisul mbërëgit dara day julli ah kenn du ne moom amoon na li nga xam ne cycle bu boo xam ne bu régulier la léegi kon nag kon kon na kon jàpp ci cycle bi même bu dee gisul mbër doodé mooy bu gisul jeex na mooy day julli léegi nag kon mooy kon en tout cas yonent ma lay sa fii mooy ndaw si nga xam ne euh, dafa nekk koo xam ne dafa wasin mu ne ko ndax xamul mooy ci yoon moom dafa jàpp ne comme que loolu lañ xam du sangu du julli du def yooyu te ihram mooy da ngay sangu boo ciy dugg ah comme niñ ko gisee niñ koy gisee ah yeneen ci balay mooy loo bokk na ci nga xam ne dañ koo soog nit ki na sangu sangu set julli ñaari ràkke yi yonent baay saasaan nag julli nag bi muy armal dinañ ci ñëw parce que ñun àggawuñ ci heure boobu mooy ñàkk ràkk ràkkaay tisbaar la daf ko wàññi après mu armal bi pare léegi euh, bon nañ ñëwaat fi ñu ne woon léegi mu ne kon irtasil mu daldi di comme moom mooy mooy moom bim bim laajee yónnee ndaw ngir laaj ana nan lay def yonent ma ne saab-saab ne ko irtasili wastasfiri ne ko irtasili ne ko sangul wastasfiri mooy te na nga jël ay mooy coton ak yi nga xam ne sër mooy morceau yi nga xam ne moom ngay def ci pëy bi la ndaw siy def ngir deret ji bañ a di déborder voilà bi saw bin ci yére wa ahtimi te boo paree mooy boo sangoo ngay def lool pour deret yi génn mu bañ a nekk loo xam ne day génn di di di di di déborder mooy daal comme ni jigéen yi def bu doon tey mooy comme ni nga xam ne mooy ay kii linge hygiénique yi ñuy utiliser ak mooy yooyu nga xam ne mooy tax ñoom buñ gisee mbërëg ñu man koy continuer muy continuer deret bi après ñu koy man di changer yooyu la wax lool lool lu mel noonu mu ne ko boo paree nag ci lool wa ahrim yi te na nga armal voilà loolu ñu xamee ci ne kon armal duñ ne jigéen kuy gis mbërëg du armal day gis day day armal kay jigéen ku wasin day armal mooy day def li ki armal bi day armal ba mu des yi nga xam ne moom loolu nag du ko def comme ni nga xam ne noonu la koy yonente bi alei satu salaam di leerali bu ñu àggee beneen bërëb buy sarif nga xam ne foofu sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha ci boppam nag la loolu moom nag bu boobaa du affaire u jur mais affaire u gis ay règle la ah nan lay def ci mooy day def lépp lu waaye aj gi di def sauf du wër li nga xam ne mooy kaaba gi boobaay dinañ gis masalaam wër kaaba gi sa njàpp est man naa nekk wala déet kon nii la xadiisu seydina al imaamu muslim ibnul hajjaaji al qushayri kon gis nañ kan an naysaburi rahmatullah alayhi kon seydina muhammad ibnu abu bakr juddu na léegi nag insha allahu taala suñu waxtu dafa jot ci jaraa bii di ñëw nag ñu gis li nga xam ne mooy tarjamaam moom seydina muhammad ibn abi bakr radiyallahu anhu léegi li ma doon wax ci affaire u aqiqa parce que fii la woon ah, lii lañ doon digge de ah, lii la woon de y a deux possibilités ah bii di ñëw bu ñu defee tarjamaam ba pare ñu dem af ahkaamul aqiqa li jëm ci wàllu doo jur boo juree doom doom ak yooyo tudd beeg yooyo ki jëm ci àtte yooyu hein wala wala ñu ñu bàyyi wax ba jeexal Zul fa complètement hein après moom ñu jël ko ak beneen masala mooy ci ana lan la yonent ma lay saa sam ba muy armal est kaana mutamatti'an est ce que yonent bi alayhi la def ajug tamattu' waxoon nañ la luy tamattu' mooy ma umra ba pare daal di aj wala boog xiraan la def mooy dafa wala boog dafa boole aktu aj yeeg yéene aj ak umra mooy umra gi mu dugal ko ci biir aj yi aktu aj gi mooy ci la aktu umra yi duggaale jëfu aj gi ci la jëfu umra yi duggaale wala boog ifraat mooy aj kese la def loolu noonu masala la bu rëy boo xam ne moom moom fa la ñuy daanele ci nettali Dul Xulayfa léegi nag mooy soit ñu bàyyi ba àgg foofu te mooy jotaay bii di ñëw buñ ko defee bu buñ defee tarjama Seydina Muhammad ibn Abu Bakr mi radiyallahu anhuma après dañuy dugg automatiquement ci loolu ci riwaaye yi yenn ci riwaayaat yi ndax dañoo bari après nag buñ ci paree ba nettali Dul fa après nag ñu ñëw ne fii am na ci étape bii muy étape Dul fa am na ñaari njàngat ñaari en kii taxaw yu rëy yu ñu fi war a taxaw benn bi mooy bii mooy lan mooy li jëm ci wàllu aqiqa li jëm ci tudd doom ak yooyu ahkaamul mawlud bu ñu paree ci lool léegi nag ñu dugg ana yonent ma lay sarsar ginnaaw riwaay yi ñu gis ak yeneen yoo xam ne dañuy cox ku nekk ana ak waxu boroom xam-xam yi lan moo gën a dëgër lan mooy dalilu ku nekk wax ji nga ni aj façon ak bii la def ak lan moo gën a dëgër ci wax yooyu la loolu sax moo gën kon bii di insha allah ni ñuy def dañuy def tarjama sayyidina Muhammad ibn Abi Bakr buñ paree ñu àggale ci suñu xadiis yi yonent bi alayhi salaam keroog euh, ni mu jullee ba tisbaar bi mu jullee tisbaar après mu armal ak ba muy armal lan la wax ak tamit même guddi gii nii guddi gii nii nga xam ne xam nga wax nañ la Dul Xulayfa dafa fanaan ndax fële ba mu agsee dafa julli tàkkusaan moo ko fekk mu julli tàkkusaan fa la ko fekk mu julli timis ak gee guddi googu noonu moom yonent bi sallallahu alayhi am na lu ko fa wahyu bu ko fa dikkal yonent suñu boroom am na wax wahyu bu mu ko fa wahyu loolu mooy lan lan na ko fa wahyu loolu bu ñuy wax affaire bu ñu paree ci tarjuma Seydina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhu bay wax façon armal bi ñu def dinañ tudd yooyu nag bu jullee tisbaar ba pare ci foofu fële ci masjidu Zul Hulayfa mooy foofu mu jullee woon pare nag ñuy wax façon armal yu def dinañ wax guddi gi moom lan la wax ne moom yonent bi alayhi salaam loolu la suñu borom wax yu après nag ci noonu la ñuy duggee ci façon arma armalam lan la wax après buñ ci paree nag ba jeexal lool ñu ñëw ci ahkaamul mawlud après ñëw à vrai dire affaire armal bi sax euh, ana lan mooy wala rek ñu njëkke bu armal bi masala comme que dañuy jeexal ci wàllu armal mooy ñu continuer foofu après ñu jël ahkaamul mawlud wala wala ahkaamul mawlud moo jiitoon noonu nañ commencé loolu nañ def noonu mooy kon bii di ñëw insha allah dañuy gis li ñu la wax ni gisaale continuer riwaaye yi ba Zul fa jeex après ñu ñëw ci ahkaamul mawlud bu ñu ci paree nag ñu ñëw ci wàllu ana ban façon armal sax à vrai dire la yonent ma lay saa saam def ak wax yooyu nga xam ne waxoon nañ la wax bu ci nekk nag am na ay dalil ci saxiixayn ak kutubu yi nga xam ne mooy kutubu sunna yooyu nag mooy xadiis yooyu am nañ ci ay dalil ana loolu lépp lan moo gën a dëgër euh, allahu taala loolu nag la gis insha allah ci jataa ñëw comme bii ñëw tarjama seydina muhammad ne abi bakrin ibn abi quhaafata radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi wa ma'waahum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 wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin